kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci deuxième hadith di dernier bi muy hadith mille cinq cent quarante et un bële lu ñu waxoon mille cinq cent quarante j'espère mille cinq cent quarante c'est pas trente ans mille cinq cent quarante dañ génn sànq tajiduuna an-naasa ma'aadin bii mu ne mille cinq cent quarante et un rawaan Muhammad ibn Zayd rahimahullahu ta'ala anna naasan qaaluu li jaddihi 'an Abdillahi ibn Umar anna naasan qaaluu li jaddihi Abdillahi ibn Umar radiyallahu anhumaa inna nadxulu ala salaatinina fa naqulu lahum bi xilaafi ma natakallamu idaa xarajna min indihim qaal kunna nacuddu haadaa nifaaqan ala cahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu al-buxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi léegi mu ñëw waaw hmm? akbar hein mu ne waan Muhammad ibn Zayd mu ngi jële ci Muhammad di doomi Zayd di Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anil jami' anna naasan Muhammad di di doomu Zayd di jële ci mu ne day dambay nit qaalu li jaddi dafa am ay nit yu ñëw wax maamam maam ji mooy kan mooy Abdullah ibn Umar Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa am ay gaay yu ñëw wax maam ji bi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne ko inna ne ko ah Abdullah ñun de inna nadxulu ala salatinina ñun de dañuy dugg ci suñu autorité yi waaw <laughs> gis nga jiite sultan bi le prince le nguur le bourg le euh, ñi nga xam ne walla le gouverneur wala na nangam ñooñu dañuy dugg ci ñoom waaye fa naqulu lahum ñu leen di wax nag bi xilaafi lu a ma natakallamu idaa naa min indihim di wax ak ñoom lu wuuteeg li nga xamante ne moom la ñuy wax ak ñoom bu dee ne dañoo génn ci ñoom waaw di wax ak ñoom lu wuuteeg di wax ak ñoom lu wuuteeg ñoom li nga xamante ne ñoom buñ nee ñoom moom la ñuy wax ak ñoom waaw moom la ñuy wax ak ñoom waaw lu wuuteeg loolu. bu ñu génnee ñun daal bu ñu nee fa ñoom la wax ak ñoom wuute na ñun bu ñun bu ñu génnee ci ñoom la ñuy wax quoi <laughs> qaala sayna Abdallah ibn Umar ne leen nag kunna na'uddu kunna na'uddu kunna na'uddu ñun de dañ doon jàppe lii doon ko wàññi doon ko boole a hada yi ngeen di def nifaqan ak naafiq lañ ko doon jàppe ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saa sallam moom ñun lii ak naafiq lañ ko jàppoo ñëw ci boroom nguur yi nekk seen lesbot di leen wax lu leen neex lu ñu wax ci <laughs> lu baax ñu ne leen noonu noonu baax lii rek ka nag waaye bu ñu génnee nag ah, kii daal yàlla na ko àll rëbb rek moo yées déggal lu yées lii nan la ko mën a waxe te kat gaa yooyu sànq rek biñ nee biñ duggee ci moom ñoo ko doon eskeel ay waxam <laughs> mu ne lii nii nag ñun jamono yeneen saa ak naafiq lañ ko jàppe woon waaw ak naafiq lañ ko jàppe woon jeex na mu ne rawahu <laughs> mu ne soloona xadiis bi al Buxaari di Muhammadu bnu Ismaa'il bnu Ibrahim ibnul Mughira waaw ibnu Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a waaw <laughs> léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet sëriñ am al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo lu jiitu waaye na noonu mbokku taalibeem boo xam ne bokkuñ taalibe nag ci imaam Ahmad non waaye ci ñeneen comme ñoom Muhammad ibnu Bashar ñoom Bundaar ak ñooñu ñooñu ay mbokku taalibe fa. Eh, ñoom waa Serigne waa kutubu sitta yooyu ak ñeneen muy al imaam Ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jamii ñoom ñii ñoo ko solo al imaamul Buxaari yu benn bërëb la ko indi kitaabul ahkaam baabu maa yukrahu min sanaa'i sultaan wa idaa xaraja qaala gayra daalik waaw <laughs> kitaabul ahkaam atay baabu buntu maa la nga xam ne yukrahu ba nees ko min sanaa'i sultan di tagg le sultan borom nguur gi moo xam le prince héritier wala le prince euh, même même wala le buur wala le gouverneur wala monsieur le maire wala mooy kilifa gi rek le chef de quartier nangam ak ki yor ndombol tànkali voilà waaye wa ida xaraja bu génnee ca moom qaala ghayra zalik mu wax lu wuteeg lool bu ñëwee qaala mu wax nga xam ne mooy tagg ga nga xam ne moom la doon def moom moom la doon def moom moom la doon def voilà mu ne hadathana Abu Nu'aym mu ne nettal nañu Abu Nu'aym de al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym rahimahullah al-Kufi al-Ahwal rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a génn àddina ah, gane àddina cent trente génn àddina deux cent dix-huit Euh, sëriñ la woon ci al imaamu Ahmad rahmatullah ala al jami' qaala mu ne haddathana Aasim ibn Muhammad voilà mu ngi nii mu jëlee ci Aasim ibn Muhammad di Aasim ibn di Aasim ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar an abiihi voilà muy Aasim ibn Muhammad ibn Abdillah <laughs> Aasim ibn Muhammad ibn Zayd bokk ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Adawi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullah alayhi moom Asim an abihi mu jële ci baayam baayam mooy Muhammad moo tax Imam An-Nawawi ne wa an Muhammad ibn Zayd li Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn Abdillah ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' al-Umari al-Madani al-Adawi kañ la gane àddina moom kañ la génn àddina hmm? ak kañ la génn hadina loolu it dajoog Abu Abdillah boog al-Qurashi al-Adawi al-Madani ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Asim bi Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar an abi qaala mu ne qaala unaasun qaala imaamul Buxaari ni la ko indi parce que kaddu imaamu at-Tirmidhi kii indi nu mu tudd imaamul Nawawi loolu imaamul Buxaari dinañ ñëw léegi imaamul Haafiz Hajar di wax bi bi muy lool mu ne qaala unaasun dafa may nit ñun wax ibn Umar wax maam ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma euh, al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani génn àddina l'an 73 bokk ci Abaadila al-arba'a ñeenti Abdallah yi nga xam ne ñoo newoon seen sëriñu jamono di di saxaaba di doomu saxaaba radiyallahu anil jamii di euh, jarbaatu ñoom Usmaan ibn Maz'un ak Qudaama Euh, ñooñu euh, ay nijaayam lañ woon ndax ñooy seen ñooy ñoo bokk ak yaayam quoi léegi waaw eh, eh, eh, <laughs> ah, parce que Zaynab bint Maz'un mooy ndeyam euh, moom sœur la ci Ousmane mi njëkk a denc ci almeeru Baqiya ibn Maz'un ak Qudaama di beneen frère bi ba nekk Badri radiyallahu anil jami moom Qudaama radiyallahu anil jami mu ne inna nadxulu ala qaala unaasun mu ne am ay nit ñu wax libni umara waa abdallah ibn umar ne ko inna ñun kan nadxulu dañuy dugg ala sultaanina waaw ci suñu sultan bi <laughs> suñu njiit bi <laughs> fa naqulu lahum ah buñ demee nag dañ koy wax ah di leen wax xilaafa ma natakallamu ah, lu wuteeg li ñuy wax ila xarajna min indihim bu ñu génnee fa ñoom qaala ibnu Umar ni leen kunna radiyallahu anhuma na'udduha nifaqa loolu dañ ko doon jàppe ñun nifaq e, mooy lii ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam kaddu googu al imaam al haafid ibn Hajar rahimahullah ginnaaw bi mu luñ jotoo mbir yi mu ngi doon wax ne mu ne ci fin bi quoi pour bañ a jaar ci li mu wax mu ne walam arahu fi shay'in min ar-riwaayaati allati waqa'at lana 'an al-Firabri wala ghayrihi anil Bukhari mooy li nga xam ne moo ci tegu eh, nga xamante ne mooy kunna na'udduhu nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na mais dinañ ko gis ci yeneen eh, yim ñëw mais bu dee ci riwaaya imaamul Bukhari yi daneen ñun dañ ko noon jàpp rek nifaqan waaye waxul ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw même loolu bu waxul bu bu yemoon foofu sax dañuy xam ne lool jamono yeneen saa saa man su doon wax tax ñuy wax waaw moo tax euh, umir naa umir naa aw nuhi naa euh, umirtu aw nuhitu qul wa umiro wala yu mel noonu fal zahirul raf'u ala ma suhira mooy boo déggee ab saxaaba ne doon nañ ñu digal wala digal nañ ñu tere nañ ñu wala ah tere nañu doon nañ ñu tere loolu li feeñ mooy ne kooku li mu bëgg a wax mooy jamono yoneen saa salaam la woon loolu mooy li gën siiw même bu dee ne am na ci ñeneen ñoo xam dañ naan moo mais lii mooy dëgg waaw baax na ba riwaay yeneen yi dinañ ko gis ñoom imaamu ahmad al imaamu ibnu maaja rahmatullah alal jami yoo xam ne ñëw nañ ba foofu te kaddu yooyu moom à biir moom la imaam alxaafidu nawawi indi fii imaamul alxaafid na xajar nag mu ne walam arahu moo yokk bi ala ahdi rasulillah sallallahu waaw parce que bi yëpp lenn la mooy kii dane Aasim xam nga dane hadis bi fi mu jóge mooy Aasim ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Umar moom moo nettale hadis nee na Aasim dafa am yenn riwaay yoo xam dane man bi ma ko nettalee ba pare sama frère boo xam ne Umar la tudd Umar ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Umar moo ma ne sa de frère la mu ne moo sa doon na ci yokk ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi kay <laughs> <laughs> waaw kay léegi Asim moo kii Omar moomu moom moo ne moo tax Asim am na ci yenn riwaay yoo xam ne dana fa haddathani axi an abi anna ibn Umar qaala kunna na'udduhu nifaaqan ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw te loolu mu ngi ci al imaam Abu Daawuda al-Maqdisi ci musnadam bi boo demee mu nga fa mu mu jaar ci yoonu Asim ibnu Muhammad mu ñëw ba bi mu waxee moom ni mu ko nettali daa nettali ban nifaaqan comme ni ko imaamul Buxaari indi fii après nag mu ne ah waaye fa haddathani waaye nettali na ma axi sama frère sama frère di Umar daal dina may nettali an abi jëlu ko ci sama baay anna ibn Umar ak ne ah ibn Umar yop qaala nee na kunna na'uddu nifaqan yemul foofu rek ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alayhi salatu wassalam dañ doon jàppe lool ak naafiq waaw kon mu ngi noonee waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw moo tax kantaal imam al ismaili borom mustaxraj bi ci yoonu Yazid ibn Harun mu jëla ko ci Asim ibn Muhammad foofu dane minan nifaaq loolu kun naa na'uddu waxul nifaaqan waaye minan nifaaq ci naafiq léegi nag mu ne mu yokk ci ne qaala Aasim Aasim ne fa sami'ani axi sama frère bi Omar daal di may dégg may nettali xadis bi uhaddisu bi haadal xadis may nettali xadis ba qaala qaala abi mu ne ma sama baay da cee yokkoon lenn nag nee na qaala ibnu Omar nee na suñu maam di ibnu Omar radiyallahu anhu da ci doon yokku ne ala ahdi rasulillah ci jamono yonent dañ doon jàppe loolu ak naafeq ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa kon mu ngi nii tax al imam bon am na foo xamante ne riwaaya boo xamante ne nii euh, Muaad ibn Muaaz mu jëlu ko ci Aasim ca fin ba mu ne fa haddathu bihi axi Umar fa qaala inna abaka kaana yaziidu fiihi waaw na bi ma nettalee xadiis bi sama frère Omar mu ne ma <clears throat> moom Aasim mu ne ah, baayam tamit voilà <laughs> <laughs> da ci doon yokku ne ah ci jamono yeneen bi saa saam la Ibnu Umar doon wax suñu maam kon moo tax imaamul Haafiz na Hajar nag ci ginnaaw loolu lépp mu ne mu ne walam arahu fi shay'in min ar-riwayat allati moo yokk boobu ala ahdi rasulillah saa ci jamono yeneen saa dañ doon jàppe loolu ñëw ci buur yi di wax ak ñoom lu leen neex di boo génnee wax lu contraire loolu loolu dañ ko doon jàppe naafiq jamono yonent bi saa saam yokk boobu ala ahdi rasulillah mu ne walam arahu gisuma ko fii shay'in ci lenn min ar-riwaayaat ci riwaaya yi ni hadis yi ñëwi allati waqa'at lana mooy jóge ci imaamul Buxaari yi nga xam ne moo rot ci ñun jaar ci al-Firabri la al-Firabri moom moo soloo daa bokk ci solo xa saxee bi jële ko ci imaamul Buxaari wala gayri du caagante ne kurun moom anil Buxaari jële ci sa imaamul Buxaari saxee bi moom loolu amu ci waqad qaala al ismaa'ili mu ne al imaam al ismaa'ili mi def mustaxraj bi rahmatullah alayhi mooy day jël téere imaamul buxaari génn xadiis yi ci nekk mais ci yeneen yoon boo xam ne du yoonu imaamul buxaari ama aqiba ziyaadati mazkuura ginnaaw bi mu yokk boobu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne laysa fi xadiis al buxaari ala ahdi rasulillah mu ne eh, xadiis imaamul buxaari nag mooy ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam amu ci mais moom indi na al ismaa'ili rahmatullah alayhi loo xam ne loolu mu ngi ci gis nga loolu kon moom nan la yem qaala unaasun libni Umar daa am ay nit ñoo xam dañ ne ibnu Umar inna nadxulu ala sultaanina fa naqulu lahum xilaafa ma natakallamu idaa xarajna min indihim qaala kunna na'udduha nifaaqa foofu la ceeb léegi nañu xool sëriñam nag moom andi na jàll na wa fële mooy al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal moom da ko andi ci ñaar bu njëkk bi moo gën a tee neex xoolal <laughs> ah <laughs> Allahu akbar xoolal dane al imaamu ahmad musnad abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma mu ne qaala mu ne moom imaam al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi mu ne haddathana yaqub mu ne nettali yaqub yaqub ibnu ibrahim ibnu saad ibnu ibrahim ibnu abdurrahman ibnu awf di sëtay zeyna abdurrahman ibnu awf abu yusuf al qurashi az-zuhri Euh, al Baghdadi rahimahullahu taala génn àdduna deux cent huit nekkoon ku dëgër ku baax rahmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu abi mu ne dégg naa sama baay mooy kan Ibrahim ibn Ibrahim muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq moom mi nekkoon siqatun euh, euh, hujja waaw lay la woon ah gane àdduna cent huit génn àdduna cent 82 rahmatullahi alayhi an Yazid ibn al-Hadd jëlee yuhaddisu kon moom euh, mu ne sami'tu abi yuhaddith muy nett an Yazid muy jëlee ci Yazid imam Ahmad ne mooy yaani ibn al-Had mooy Yazid ibn al-Had muy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani wa araju génn àddina la 139 nekkoon koo xam ne ku dëgër la siqatun muksir ay xadiisam ñu ngi ci saxiix yi rahmatullah alayhi an ah, an Umar ibn Abdillah mu jëlee ci Umar ibn Abdillah ibn Umar ibn Xattaab kii nii moo doon wax moom maqbul la Umar bi maqbul la al-Qurashi al-Adawi rahimahullah annahu haddathahu moo ko nettali anna Abdallah ibn Umar laqiya naasan mu ne Abdallah ibn Umar <laughs> dafa dajeek ay gaay mu ne leen mu ne leen ah ay nit yoo xam ne xaraju min indi yoo xam dañoo génn ci marwan monsieur le gouverneur de Médine jamono yooyu mu dajeek ñoom toogaloon fa sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyana radiyallahu anhuma bi mu dajeeg gaa génn ci chez le gouverneur Marwan fa qaala mu ne leen min ayna jaa haula mu ne ñii yéen mooy yéen la bëgg a wax quoi mais ñee moom fan lañ jóge moo yéen rek <laughs> qaalu xarajna min inda al amiri Marwan non ci ci njiit bi Marwan le gouverneur de Médine bi de Médina Marwan lañ génne ah qaala Abdallah ibn ne leen wa kullu haqqin ra'aytumuhu takallamtum bihi wa an wa a'antum alayhi wa kullu munkarin ra'aytumuhu ankartumuhu wa radadtumuhu <laughs> mu ne leen baadu dëgg bépp dëgg bu ngeen gis <laughs> wax ngeen ci dëgg yi nga xam ne yu ngeen ko war a wax la wala yu mu wax ngeen ko te jàppale ngeen ko ci ngir mu nekk ci dëgg googu est-ce que def ngeen loolu waaye lépp loo xam ne lu dul noonu la lu ngeen gis moom ci moom wala loo xam ne moom lu muy def la wala lu muy wax est ce que bañal ngeen ko ko delloo ko ko ngir tamit mu mu génn ci loolee loo def ngeen loolu baa qaalu laa wallah gaay na ko ah déet <laughs> déedéet wax nañ ci yàlla nag nii nga ko waxee nag moom defewuñu ko noonu nag <laughs> bal li am ba des baal ñu wax la li ñu dañ la ñuy ñëw yaqulu maa yun kat ah ñun day léeg-léeg mu wax fa loo xam ne moom dañuy xam ne lii moom baaxut moom ah teguwut ci leen na ah. <laughs> waaye bon fa naqulu bu ko defee nag mais ñu ne ko ah qad asabta comme que mooy monsieur le gouverneur aya eh bu waxee rek waxam Allah na ci poste la muñ teg ci poste bi ne ko jubal nga de yi dëgg la asakalla yal na la yàlla daal li yëwénal waaye fa ida xarajna min indi waaye bu ñu génnee foofu qul laa ñu ne qatalahu Allah ki yal na ko yàlla nangam rek maa azzama ki yo mën a tooñ kan moo ko dàq tooñ wa afjara ku ko gën a kaccoore <laughs> ay way way qaala Abdullah ibn Umar ne qaala Abdullah kunna bi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na'uddu hadha nifaqan liman kaana hakadha mu ne leen gis nga lii ngeen wax nii ñun jamono yonent bi alayhi salaam dawal yàlla salaam dañ doon jàpp ne li waññi ne képp koo xam ne ni ngeen wax nii ngeen di def noonu la mel kooku naafiq ak naafiq lañ ko jàppoo <laughs> gis nga <laughs> way xam nga fii kon indi na ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa xoola imam ahmad indiwa haddathani Ya'la ibn Ubayd mu ne nettal nañu Ya'la ibn Ubayd ibn Abi Umayya al-Iyadi mawlahum al-Hanafi Abu Yusuf al-Tanafisi al-Kufi rahimahullah gane àddina 117 génn àddina 209 ah ah hadisam nag ci As-Sawri ku dëggu la waaye am na ak ak woyof waaye jëlewu ko ci moom an qaale mu ne hadathana al a'mash mu ne ki ñu ne tama al a'mash di sulayman ibn mihran al asadi wal kahili mawla abu muhammad al tibristani al asl al kufi rahimahullah gane àdduna soixante ans génn àdduna cent quarante cinq rahmatullahi alayhi moom al a'mash an ibrahim moo ko jële ibrahim ibn yazid ibn qays ibn al aswad ibn amr ibn zayd ibn rabi'a Ah, rahimahullah an-Nakha'i al-Kufi Abu Imran gane àdduna 46 génn àdduna 96 rahmatullah alayhi an Abi Sha'tha moo ko jëlee ci Abu Sha'tha di Sulaym ibn Aswad ibn Hanzala Abu Sha'tha al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àdduna entre ñii ne 82 ñii ne 85 nekkoon ku dëgër léegi moo ne qaala qiila li Ibn Umar dañoo Ibn Umar radiyallahu anhu ne ko inna ne ko ñun de nadxulu ala Umar dañuy dugg ci suñ jiit fa naqulu ñu leen di wax alqawla <laughs> wax joo xam ne wax ju leen neex rek la fa ida xarajna bu ñu génnee qulna ghayrahu ñu wax ak lu mujj génnee nag wax lu wuteeg la ñuy wax noonu fa qaala mu ne leen kunna ñun naa wuddu doon nañ jàppe hada ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an nifaqa mu ne lii ñun jamono yeneen saa sam képp bu ko mas a mel nii moom ak ak lii mooy jëf jooju ak naafiq lañ ko mas a jàppe waaw akbar léegi kaay xool Ibnu Maaja al imaamu rahimahullah comme bu abul Sha'sabi la baax na ci même càllale bi moom Ali ibn Muhammad la ko jëlee moom sëriñam bi ibn Ishaq ibn Abi Shaddad Abul Hasan al-Kufi at-Tanafisi moom nag mu jëlee ko ci ki ko imaam Ahmad jëlee fee muy Ya'la ibn Ubayd mu jëlee al-A'mash an Ibrahim an Abi Sha'sa mu ne qiila li ibn Umar inna nadxulu ala umara'ina ñun dañuy dugg ci suñu njiit yi ah. fa naqulu al-qawla ñu wax wax joo xam ne ah waxu plaisanterie waxu neex kese la waaw ngir dem daal euh, caresse ko daal dans le du poil mooy di ko wax lu ko neex voilà fa iza xarajna bu ñu génnee nag qulna ghayra wu ñu wax lu wuteeg loola qaala mu ne kunna na'uddu dhalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an-nifaqa ñun lii doom dañ ko doon jàppe jamono yeneen saa sallam ne lii moom mooy ak naafiq tigi ak <laughs> nifaaq tigi <laughs> kon lii lu garaaw la <laughs> Eh, kii eh, doon na wax ne al imaam al xaafiz ibn hajar rahimahullah mu ne xoolal am na yeneen riwaay yoo xamante ni day wax ñam ñoo doon wax lool am nga gis nañ fii ci yoonu abu sha'tha <laughs> waaw am na mu ne eh, lii nii <laughs> waqa inda ibn abi shayba min biñ ci rot na ci euh, euh, musnadu al imam Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñu imam Muslim bu mag bi ak ñoom imamul Bukhari ñu ay sëriñam lañ non seen sëriñ lañu euh, sëriñ ñoom imam Muslim ak imam imamul Bukhari imam Muslim imam Muslim nag moo plum jële ci moom di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba di frère Uthman ibn Abi Shayba rahmatullah ala al jami' ci yoonu Abu Shah mu ne qaala Abu Shahshaan daxala qawmun ala ibn Umar fa waqa'u fi Yazid ibn Muawiya mu ne daa am ay nit yu dugg ci ibn Umar daal di di dugg nag Yazid mu Muawiya mi nga xam ne moo doon xalifa <laughs> mu doon Muawiya bi <laughs> radiyallahu anhu Muawiya Yazid mel na <laughs> fa qaala ibn Umar ne ataquluna hadha fi wujuhihim ne leen lii ngeen fi wax nii bu ngeen demee ci moom ak njiit yi di ngeen leen wax li qaalu bal namdahuhum wa masni alayhi daa déet bu demee foofu nag déet dañ leen di tagg di leen di leen di leen di leen kii ah <laughs> dañ leen di tagg sax waaw di wax ay wax yu rafet ci ñoom léegi nag mu daal di leen wax lii waaw waaw am na ci benn riwaay boo xam ne dana wa fii riwaayati Urwa ibn Zubayr inda al-Harith ibn Abi Usama wal Bayhaqi mu ne riwaay boo xam ne Urwa ibn Zubayr na mu ngi ci alxaaris ibn abi usaama albayhawi qaala qul qaala ataytu neen damaa dikkal ibn umar radiyallahu anhuma xam nga moom gorom la woon <laughs> oh, Urwa eh, fekk ibn umar fële ah fekk ibn umar radiyallahu anhu ci kaaba ga daal dafa doon i'tikaaf xaw ma lan doon liggéey daal lu mu waaw mu ñëw di ko wax ay affaire wu bon daa bëggoon denc soxnaam ko doomam quoi <laughs> Ibn Omar faalewu ko <laughs> bàyyi bu ñibbi Medina Ibn Omar gis ko après def ko signe mu ñëw ci jàkka ji mu ñëw na ko bu ma nekkee foofu su mel noonu bu ñëw di wax ak man ci yooyu dara mu ne ko lan moo la taxoon na jóg mu ne ko ah sa doom ji jigéen na sàngam de laa bëggoon a daal denc waaw après mu kii ko quoi <laughs> or wa ne mu ngi ci wàllu euh, euh, al-Haaris ibn Abi Usaama ak al-Bayhaqi qaala mu ne ataytu Ibn Umar fa qultu inna najlisu ila a'immatina haa'ulaa fa yatakallamuna fi shay'in na'lamu anna al-haqqa waaw fa nusaddiquhum fa qaala kunna na'uddu haadhaa nifaaqan waaw <laughs> mu ne ñun de dañuy toog ci suñu njiit yi ñuy wax loo xam ne xam nañ ne moom dëgg ji leneen la ah ñu daal di leen dëgg la ah, ci lool eh. Ibn Umar ne ko loolu nag dañ doon gis ne loolu ak naafiq lool fala adri kayfa huwa indakum ñun moom jamono ñun sahaaba yi radiyallahu loolu ak naafiq lañ ko jàppoon yéen nag yéen yéen ñii xaw ma nag yéen loolu ci yéen lu mu doon yéen <laughs> waaw loolu loom manula nekk lu baax léegi ah, mu ne loolu mooy kaddu mu ne lafzul Bayhaqi mu ne kaddu al imam al Bayhaqi fi riwaayat al Haaris ya Aba Abdurrahman noonu la ko waxe yow Abu Abdurrahman moo doon dakkantalu Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhuma inna nadkhulu ala al-imam yaqdi bil qada narahu jawran fa naqulu taqabbala Allah fa qala inna <laughs> mu ne ñun yow Abu Abdurrahman ñun dañuy dugg ci imam bi muy muy muy muy atte atte yoo xam dañuy gis ne lii moom ak duñ gëte la tooñ na waaye ñu ne ah yàlla na yàlla nangu imam am Ibn Umar ne inna nahnu ma'ashira Muhammad ne ko ñun nag kuréelu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ñun sahaaba yi lool moom dañ doon jàpp naa naafiq la nan ngeen mën a defe lool <laughs> <laughs> ne am na ñëw na ci riwaaya kitaabul iman bu Abdurrahman ibn Umar al-Asbahani ci càllalem mu jëlow an Arib al-Hamadani mu qultu li ibn Umar Arib ne man mii doon da wax ibn Umar moom <laughs> waaw am na tamit lil xaraa'iti ñëw na foofu ci yoonu moom ash-Sha'bi mu ne qultu foofu ash-Sha'bi ne man maa ne Ibn Umar inna nadxulu ala umara'ina fa namdahuhum fa idha xarajna qulna lahum xilaafa zalik mu ne ñun dañuy dugg ci suñu jiit yi di leen tagg buñ génnee wax lu wuteeg lañ tagg ga fa qaala kunna na'uddu ala hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nifaqa mu ne loolu ñun dañ ko doon jàppe ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam naafiq waaw <laughs> ci wa fi musnad Musaddad Ah, fi riwaayat Yazid ibn Abi Ziyad an Mujahid mu ne ci nekk na ci musnadu Musaddad eh, waaw Musaddad daa bind Musnad xamoon nga loolu ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasani rahimahullah ci yoonu Yazid ibn Abi Ziyad an Mujahid mu ne anna rajulan Mujahid men ibnu Jabr taalib ibnu Abbas ñoom ibnu Umar ak ñooñu radiyallahu anhum ak Aïcha parce que dégg na sayyidatu Aïcha radiyallahu anil jami' mu ne rajulan qadima ala ibn Umar daa benn waaye bu digmal ñëw ci ibn Umar fa qaala lahu radiyallahu anhuma kayfa antum wa Abu Unays <laughs> ad-Dahhak ibn al-Qays mu ne lan ngeen def ak Abu Unays moom ad-Dahhak ibn Qays qaala idha laqina qulna lahu ma yuhibbu ab ab ab njiit la woon ah mu laaj waa ji ne ko nan ngeen def ak moom seen njiit boobee <laughs> mu ne ah ñun de buñ daje moom dañ koy wax li mu bëgg dégg kese wa idha wallayna ah, anhu qulna lahu ghayra dhalik bu ñu buñ ko wanee gannaaw nag wax ci moom lu wuteeg loolu qaala dhaka ma kunna na'udduhu ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam kadhaka ma kunna na'uddu bokkoon na ci li nga xam ne dañ ko doon waññ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam min se ne loolu naafiq la ak nifa ak naafiq la <laughs> kon mu ngi noonee mbir mi mu ngi noonu quoi wallahu ta'ala wallahi a'lam kon lii bokk nag ci façon jikko yoo xam ne jikko yu yiis la waaw waaw nekk ak boroom nguur di ko wax lu ko neex bu la wanee gannaaw wala nga génn fa moom di ko xas yow est def nga nasiha gi yeneen saa sallam waxoon ad-diinu nasiha qulna liman qaala lillah wa li kitaabihi wa li rasuulihi wa li a'immatil muslimiin wa ammatihim yow def nga loolu a'immatil muslimiin yow ñooñ nasiha nga leen diine laayante biir bu baax la ñu ngir naan ngir yàlla ak téereem ba nga koy jaare ah ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ak way njiitu julli li ak mbooleen julli li lii na see xala boo ñëwee ci monsieur le maire monsieur le gouverneur monsieur le préfet monsieur le ministre monsieur le président de la république monsieur le premier ministre tu soti nga koy wax lu ko neex waaw boo génnee ne ñii ay yiis comme njiit wal iyaadu billah waaw te lii xam nga jikko la joo xam ne baaxul xam nga lii moo yóbbu woon ca la abu abul ayna doon wax te ñu waxoon ko fi waaw abul ayna doon wax mais mais lii la woon waaw mooy parce lu tax njiit bi ñu koy defal lool parce moo yor pouvoir bi moo yor dayo gi moo yor alal yi moo yor pouvoir yi moo yor mbir mi lañuy ñuy la ca moom mais dindil boroom ku yor autorité nguur mais yor alal c'est la même chose la gaa yi doxalanteeg moom mooy boo demee ci moom di ko wax lu ko neex waaw di ko peintural ay kàccam dëgg waaw waaw yu mu wax ngeen peinture ko dëgg inna al-ghaniyya idha takallama kadiban qalu sadaqta wa ma nataqta muhala wa idha al-faqiru asaba qalu lam tusib wa kadhabta ya hada wa qulta dalala inna ad-darahima fil mawatini kulliha taksu rijala mahabatan wa jalala wal kala wa huwa al-lisanu liman arada fasahatan ah wa huwa silahu liman arada qitaala jeex na <laughs> li mooy jëlal dindil nguur borom nguur gi neel mooy waroom alal ji rek loolu la waaw moo taxoon Abul Ayna rahimahullah wax na dëgg Allahu akbar innal faqi innal ghaniya gis nga ki am alal woomal ida takallama kaadiban bu expliquer wax loo xam ne ñëpp xam nañ ne lii moom explication la moom <laughs> non day nar <laughs> mais comme que moo yor saway eh, xaalo nga yi ne ko way sabab te wax nga dëgg <laughs> waaw xam nga ñee loolu lañ doon naan buñ demee dañ koy day wax loo xam ne xam nañ ne wute naag li dëgg mais ñu ne ko ah, jaarwaaw dëgg la <laughs> wax nga dëgg jubal nga alors que ñoom ñoo gën a xam ne waa ji naraakoon la wala li mu wax nii moom même bu dee du naraakoon waaye tey moom li mu wax wute naag li ama mais ñu dëggalal ko ko quand même waaw ñu dëggalal ko ko waaw qaalu sadaqta wa ma nafaqta mu xaalaa ma ne li nga wax c'est pas jombut ta loolu dëgg am waaw waaye ki ñàkk moom bu waxee moom wax dëgg ñoo ko wayow kasabta wayow nar nga xam nga ne waxu dëgg nga xam nga ne da expliquer yaa hada yow mi am naraa koon nga xam nga ne da ngay nar wayi ñu ne ko da nar way xam nga ne ah xam nga ne waxu dëgg de moo tax alal nag ak pouvoir lenn la waaw ah. ah, waaw inna darahima gis nga alal yi dërëm yi fa ñu am dërëm dinaar yi ca ñu am dinaar dollar yi waaw CFA yi euro yi ma ne ci mboolem bërëb yi laa wax mooy solal nit ñi góor ña ak jigéen ña ak téyu la tax respectabilité ak wa jalaalaakuk màgg képp ku bëgg say wax leer ci façon nit ñu mel nii te mooy nit waa jamono amal alal boo amee alal lu say wax ñàkk solo solo dina solo sa gaaya kay kay nar nar nar dinañ la ko dëggal waaye mooy arme jaasi ji nga xam ne boo bëggee loo dog man ci di xare amal alal mooy lii da lii nag mooy dul wajhayni quoi waaw da te ñuy wax ni boroom boroom boroom alal bi bu ñu wéetee dañ naan ah waaye ko dof mu doon alalam ji lii rek ah man demee wax ko la mu bëgg dégg mu tibb lu bari jox ma mu jël dem defar saay affaire xam naa ne li muy wax dëgg ci amul waaye lu ngeen bëgg man naa leen say def loolu nii boo ñëwee ci ay nit mel nii loolu nag moo kilifa ak diine géeg yépp ci yem nga ñëw di ko ragal gannaaw wala boog di ko dëggal ay mbir te bu la wanee gannaaw nga ah, ah sëriñ bi da day dako na rek <laughs> ah. gaa yi fattasu ñii di kii waaw waaye buñ génnee ba kii ah sëñ bi de tay da doon neexal gàmmu gi kese <laughs> loolu façon wax la ci doon de sëñ bi doon <laughs> <laughs> xoola ko ñaari xar kanam yi mu yor wal iyaazu billah moo tax yal nañu ci yàlla musal hadis bi nag bala ñu pare war na ñëwaat mille sept cent mille sept cent dix-huit insha allahu taala kon ci kaw nii lañ jeexal buntu bii nii bii di ñëw ñu ngi chapitre deux cent soixante in di beneen mbir boo xam ne lu ñu tere la ba léegi jógi ci lam nañ ah, insha allahu taala wallahu taala wa'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in